ko mu nga soog sëñ Tuubaa xaadalahu llaahu maxtaara lahu mas nay wax mas nay waxtaan ba tudd yonent bi salallaahu alayhi bi alihi wa sahbihi wa sallama am ku dënnam rëcc sëriñ bi ne leen bàyyi leen fu may tudde sama sang ba seeni xel seeni xel ne tërét ba madinatul munawara fu ma koy tudde ne seen xel nekk foofa mu ne bërét bërét jooju wax mooy dem gu gaaw gu ànd ak yëngu moog bërét safaanub ñokket waxi sëriñ bi ci ku ko bañ xullubu man lam yuhibbuni ala wajrin wala yulaaxoona maaraamu wala baaba sëriñ tubaa xaada lahu lahu maxtaar lahu nee na sunu borom nee na ko bañee la ku la bañ mayuma la nga wax ci dara maanaam ku la bañ rek bàyyi koog man melaw sëriñ tubaa tubaa xaada lahu maxtaar lahu xar kanamam daa ko pundal ay tuñam jib ay cati baaraamam noox ay baaraamam gudd jëmmam diggu doomu léeg-léeg daana daana sew lool waaye lu ko daan dikkal la bakkanam mat sëkk ak i noppam ak sëkkinam gudd waxiinu Serigne tubaa sëriñ tubaa daawul wax weer wu dee weer wu mat la daan wax yu waxum ko woon Serigne Touba xaadu loxo la masar loo mas ta tuddee jumaay njaarim jumaa benn yoon jàkk rek la daa wax Serigne Touba xaadu loxo la masar daana wax ne yàlla miy borom nit ñi moo yebal ki gën ci nit ñi ci nit ñi jëfiinu Serigne Touba Serigne Touba xaadalahu lahu maxtaar lahu nee na ku jublu yàlla ñu ànd ak moom ku jublu seytaane ñu taqalikoog moom ku jublu yàlla ànd ak seytaane itam ñu taqalikoog moom Serigne Touba xaadalahu lahu maxtaar lahu nee na bi mu nekkee ci géej gi daa am koo xam ne da ko daa dimbali ndax da daa def léeg-léeg mu ñëw ne ko dama yor fii ak rasul guy jaay ndax soxla nga ko mu ne ko waaw mu jox ko la mu koy jaayee ba benn bis mu ñëw ne ko indi naa weñ nga ma daa indi sëriñ bi ne ko weñ de moom soxlawuñ ci dara rasul mooy weñ googu léegi li taxoon sëriñ bi di ko jubli itam mooy tur woowu ñu ko tuddee nga xam ne da ci daa màggal sang maanaam soppeem bu tedd boobu yonent bi sallallahu alayhi wasallam ngir li ñu koy woy rasulullahi moo tax bu ne ko soxla nga rasul rek mu ne ko indi ngir jënd ko Cheikh Sidiya mas naa wut ay nag yu ànd ak i doom boole ci ab ab jibéer ak sàmm bu góor jox ko ay nit ne leen ñu yóbbu ko ngir sëriñ bi waañ ci kër sëriñ bi wacc ko fa ñu koy mosa soow moo gën ñu koy sipp ba ñooñu ñëwee di nuyoo sëriñ Tuubaa xaadaloho la maxtaar loo ne leen leelum lum doon ñu ne ko Cheikh Sidiye moo ko fi andi nee na daa bëgg waa kër gi di ko mose soow sëriñ bi ne leen delloo leen ko addiyee sax di su ko delloo waaye nee leen ko bokkuñu ci ñoñ ñoñ sàmm noo ngi bokk ci ñoñ sipp bañ demee mu woo ña fa nekk ne leen da ngeen am ak waaru ci li ma def waaye bu ma nangu wan bëgg te ëllëgati si fu waaye amee aw nag bu baax fii nga ko jëme si mel ni dañoo baaxoo loolu te ñun duñ ñooñ sàmm ñooñ sipp lañ jibéer bi mu waxoon ci biir rek jibéer mooy jàmbu jigéen misaali sëriñ tubaa wa tilka al amsaaru nadribuha linnaasi wa maa yaqiluha illa al na mas naa am tubaab bu ñëw ci sëriñ bi ànd ak ab xaj ba mu gisee sëriñ tubaa xaada lahu la maxtaar loo ba dem sëriñ bi ne leen ñoom sëriñ bi ne leen ñoom ña fa nekkoon kooku ni ngeen aayee ci ay moromam lu tax kenn defu ko dara ñépp def teg mu ne leen ànd ak ku ñuy rus képp sëriñ Tuubaa xaadaloho laahu maxtaaraloho nee na ab julit akub yaafar ñaari yat la yoo xam ne ka leen doon wut wenn rek la soxla waaye ba mu demee ba fa mu ko doon wute mu dagg ñaar andi ba mu demee ba soxla ko mu seet wam ca gën a taamu mu jël fudd defar ba mu jub wacca def mu teg foofa bu demee bay taal fopp sànni ca woowee mu fuddoon nag léeg mu toog ba mu yàgg mu gis ca luy nuru ab dëng-dëng mu fopp ko ne ko nii ngir jubbanti mbooleem yi dal jullit ñi noonu rek la deme sëriñ Tuubaa xaadaloho la maxtaar loo mas naa wax sëriñ Isaa Jenn dama bëgg ñu waxtaan waxtaanu mu kàllaf ak moroomam sëriñ Isaa ne ko ñun ñi la ñun ñi la topp buñ xëyoon bàyyi la fi nooy def sëriñ bi ne ko kon ngeen xam ne maay gor na ngeen ni ngeen demee man bu boobaa mi ngi mel ne ku soj xaaxtandiku woowuy génn ci gémmiñam sëriñ Tuubaa xaadaloxul la maxtaar loxo nee na buur kenn du ko jox ndawal gu fanaan loolu liñ ci jublu mooy mel nañ jàpp kenn du ci julli ñaari farata loolu nag dagan na waaye sëriñ bi moom da daan jël luñ sopp def ko farata ngir fonk lislaam ak gis gu muy gis njëriñ ya ca lëmu lu mel noonu dana faral di feeñ ci ay waxam lu bari bu amee nag ku ko mën a roy ca loola moo gën ku ko mënul nga dellu ca warteef wa taqoog moom wallahu taala ahlamu sëriñ tubaax lahu llahu maxtaara lahu baana li kulli man lahu shaada kawnu ilaahi lii bi xarqi aada am na bis sëriñ tubaax xaadu lahu llahu maxtaara lahu woolu sëriñ Mouhamadou Lamine Diop dagana ne ko biig jaaruñu ci nelaw ndax ahlu badrin dañ fee fanaan kees gu ne ñu laaj ma loo fiy def ahlu badrin ñooy ñooñ xare badar am na koo xam ne sëñ tubaa xaadu lahu laa muxtar loo daa fonkoon am lool am bis mu indi addiye boole ci xaalis bu mu fayu ci am ruur ba mu ko joxee sëriñ bi mu tàmbali di jàng allazina yunfiquuna fi sharai wa darai wal kaasimin al qaysa wal aafina an innaasi di falang xaalis ba ba mu des lu bokkul ak xaalisum ruur ma mu jël ko mas na am naar bu laaj sëriñ tubaa xaada lahu laa maxtaar lahu rëdd woowu ngay rëdd ci kaw bismillahi loo ci jublu mu ne ko bala ngaa laaj woowa dangay laaj wi sos bismillahi ba noppi mu ne ko delsi nañ ci laaj loolu sëriñ bi ne ko kon foofu la xam-xam di ta di dale mu ne ko waaw sëriñ tubaa xaada lahu laa maxtaar lahu ne ko xaraf yépp ba leen sun borom bindee ba benn bu ne dal fa diggu jubóom xarafu nuun la njëkk laaj ne ko nuun lu tax nga tànn kaw mu ne ko damaa gis nga féete ci ma mu daal may gënal mu ne ko wax nga dëgg de yow nag baa lu tax nga tànn suuf mu ne ko xanaa gis nga féete kaw ma xam ne lu dul yow suuf la war a féete mu ne ko yow nañ la màndargaal wa man yuasim hurumaatillahi fa huwa xayrun lahu inda rabbihi loolu moo waral lii nun nag bañ déggee gis wa man yuasim hurumaatillahi fa huwa xayrun lahu lañ yokku lii Sëñ bu naan bind du tàmbali alif bi lay def baaraamam ba noppi door a mu ne lii yàllaa ko tere la baax ngir baax nu ngu nu ngu man nag ba ko yàlla tere la ba noppi laa ci doon lii terelaat na ko terelaat ko hmm. am na ku mas a for ab téeméer ren ba déwén di indi addiye ci sëriñ bi boole ko ca am tegee addiye sëriñ bi jël bant di falang ba téeméer ba tege nee sëriñ tubaa xaadalahu lahu maxtaarloo nee na bu ma joxee nit ndigal li may xame ne ma nga ca ma li may xame ne ma nga ca ndigal la waxtu ma ko koy jox day am lu jug ànd ak moom li feeg ma nga ca li feeg ma nga ca ndigal la loola day gental dootuma ko gis saa su noppee nekk ca ndigal la loola ñëw ne ma aw ma fu ma nekk ma xam ne wàcc na ndigal la sëriñ Touba xaadalahu laaw maxtar law nee na sëriñ Bàññi Njaay ak sëriñ Demba Kebe seen ñaari kër yi ñoo jàppante ku ci sàkketu ka ca des mën naa te noonu la seeni bàmmeel sësaloo biñ faatoo te te nañ ay faatu te xel demul ci lii lu dul ginnaaw ba mu amee sëriñ Touba xaadalahu laaw maxtar law wax na lu mel nii ci sëriñ Xasan Njaay ak sëriñ Madu Xari Mbàkke sëriñ Tuubaa xaadalahoo la maxtala mas naa wax sëriñ Mbàkke Juuf àdduna ak saytaane mënaluñ ma dara xam nga lu tax mu ne ko bu ma ko xamoon jàll sëriñ bi ne ko àdduna ak saytaane dañ leen bind ci sama kanam ab tubaab mas naa ñëw sëriñ Tuubaa xaadalahoo la maxtala ne ko dañ maa yónni ci yow sëriñ bi ne ko bismillah mu ne ko dañ maa dañ naa ba xam ne nit ku weex maa ci raw waaye yow ku ñuul yaa ci raw sëriñ bi ne ko ak ku weex mu ne ko dama lay laaj li ma bu yonant yi ak ñiñ soloo te yónni wuñ leen ñaata lañ sëriñ bi ne ko téeméeri junni ak ñaar junni ak ñeent mu ne ko ñiñ yónni rek ñaata lañ sëriñ bi ne ko ñetti téeméer ak fukk ak mu ne ko ñi ñuy wax ulul mi ñaata lañ sëriñ bi ne ko noox Moussa di tàmbalee li mu ne ko Moussa du yonant sëriñ bi ne ko fen nga ka doon jottali di firi wax ji ne ko ma ko ko wax sëriñ bi ne ko sëriñ Samba Mbacke radiyallahu taala anhu ne ko Masamba nee ko fen na mu ne ko sëriñ bi nee na fen nga sëriñ bi waxaat ko ko mu waxaat ko ko ba muy ñetti yoon sëriñ bi ne ma waxaat ko ko mu waxaat ko ko sëriñ bi ne ko jàllal ci sa jàllal ci sama ginnaaw sunu borom def na li gën a gaaw def na ma may Moussa def ko muy Xaaruuna ne ko boo ko waxaatee suuf modd la tubaab ba ne sëriñ bi Moussa lu mu jote woon ak Xaaruuna ba alak ko sëriñ bi ne ko da koo weddi mu ne ko waaye Moussa ba mu delloo ca boromam am na ci yaraanga sëriñ bi ne ko fàggu naa ko bu ma ko defee man dara du ma ci fekk mu ne ko kon naa dem parce que loxo féex ma del si wax nañ ne ba mu delloo dane ka ko yónni woon mënatumaa delloo